voilà <laughs> mu ne wa naqala Iyaad al imaam al haafiz an-Nawawi mu ne al imaam Iyaad de muy al qaadi Iyaad al Maaliki rahimahullah toxal na wa ghayru ak moom jawaaz possibilité al xuruuj min al ard allati yaqa'u biha at-taa'un an jamaa'atin min as-sahaaba waaw ci mbooloo ci saxaaba yi que ne bon. suuf soo xam ne am na taawun nga génne fa loolu mën naa ne mu ne minhum bokk na Abu Musa al-Ash'ari yàlla am Abu Musa wal Mughira ibn Shu'ba sayyidina al-Mughira wa min at-tabi'in ci tabi'in minhum bokk al-Aswad ibn Hilal euh, al-Aswad ibn Hilal ak Masruq mu ne wa minhum man qaala anna yufi li tanzih am nañu ne non parce que tere bii dañ koo sib fa yukraw dañuy sib wala yahrum waaye du lu xaram wa xaalafahum jamaa mais ñii dañ naan lii da danay na dikkalul li yeneen saa wax mu leer loolu mooy seen ngànt mu ne waaye wax waxaala foofu wute naag ñoom nag jabaatun beneen mbooloo fa qaalu yaxrumu dafa xaram non c'est pas di considéré ah non non cibeel gi ñuy wax fii cibeelu ku fiw ne cib cibeelu du cibeel ko bi ñu xam dañ ko sina non karaaru tansi dafa xaram nit ki nekk ci dëkk ab peste am fa wala épidémie muy daw di ko génn ngir daw ñu ne yahrumul xuruuju minha ah dafa xaram nit ki di génn ci dëkk boobee lu tax li a nahyi saabit fil ahaadiis al maadiya waaw waaw mu ne ndax li feeñ ci xadiis yu leeri sax ci xadiis yi romb mooy bu Seyna Usaama bi lay wax ak Seyna Abdurrahman bu Abdallah Abdallah Ibn Abbas bii muy nettali mbiru Seyna Abdurrahman ñëw Ibn Awf nettali ci xadiis Seyna Umar ak Seyna Abu Ubayda radiyallahu anil mu ne te lii wa hada huwa ar-rajihu inda ash-shafi'iyya wa ghayrihim lii mooy li gën a lëng kene dafa xaram non du loo xam dañ ko sima ci shafi'iyya yi ak yeneen lu ñoom mu ne wayu ayiduhu li li dëgëral ne dafa xaram mooy subutul wa'idi ala dhalik sax bu mu sax tëkku goo xam ne moom lañ tëkku ci gi def loolee mu ne fa axraja ahmad wa ibn khuzayma min hadith aisha marfu'an fi athna'i hadithin bi sanadin hasan qultu ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam famatta'un qaala uddatun ka uddatil ibil al muqimu fiha ka shahid wal far minha kal far min az-zahf waaw mu ne loolu mooy lan mooy hadis bi nga xam ne mooy al imaamu Ahmad moo ko jël Sayyidatu Aisha lu mu yëkkati ba ci yonent bi saa sana boo xam ne imaam al Hajar nee bu baax la mu ne dama ne yonent saa saa mooy pes mu ne ko ab feebar la boo xam ne mooy comme lii dal euh, kii euh, gëléem yi feebar bu garaaw boobu di di yi di leen kii. loolu moom moom loolu moom loo peste noonu la mel ka fa sax nag bu amee kooku bu faatoo ka shahid yi moo tax mu ne woon al-maf'ul shahid waaw kooku comme dara yaay martyr lay am waaw mooy martyru al-axira mais fii dinañ ko sang dinañ ko def liñ ko war a defal waaw dinañ ko defal mu ne loolu la kooku ko faatoo bés wa gëm yàlla kooku bu faatoo day am dara yaay shahid wal faaru minha kanta kii daw. ngir daw ko fal faar faar yi day mel ni kuy daw min a zaf waaw waaw mooy daw bés bi nga xamante ne bésub xare la waaw te daw bésub xare loolu daa nekk euh, euh, euh, dafa nekk loo xam dafa xaram waaw borom dena ya ayyuha alladina amanu ida laqitum alladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad baa aw mutahayyizan ilaa fi'atin faqad baa'a bighadabin mina Allaahi wa ma'waahu jahannam faqad baa'a bighadabin mina Allaahi wa ma'waahu jahannam wa bi'sal masiir voilà mu ne yéen ñi gëm yàlla bu ngeen daja ñi nga xamante ne ñoo weddi yàlla ci toolu xare bu leen leen wan gannaaw de képp ku leen wan gannaaw keroog lu dul day jël fii mu nekk c'est pas bien positionné muy dem feneen ngir dina a jekk wala boobu mu dem ci ñoo xam ne dañ koy yokkal day tuuti renfort ngir ñëwaat kooku dugg na te dellu na ci loo xaman ne mooy sànjum yàlla te di nga xam ne mooy mooy dëkkuwaayam mooy na ma te ñaaw na delluwaay ba kon yonent bay saa saa bu tëkkalee kii daw foo xam ne peste dafa am muy daw di dem ngir daw ko mu tëkkale ko ku daw bésub xare toolu xare ak tëkk boobu mu ne loolu moo tax ñii ne dafa xaram laa wax maalu ñu si ma dafa xaram voilà mu ne lii la waaw ba pare mu ne wala wu shaahid te xadis bii ma ne sanad bi xasan na man imaam al-Haafiz Ibn Hajar am na leneen lu koy seede beneen xadis min xadisi Jaabirin rafa xadis boo xam ne si Seydina Jaabir moo ko solo lu mu yëkkati ba ci ren saa mu ne ren saa saam na al-faaru min at-taa'un kal-faari min az-zahf was-saabiru fiihi kas-saabiri fi az mu ne ki nga xam ne aji daw kii daw peste kooku moo kii daw toolu xare ci toolu xare jullit ñu daje yéefar mu wane gannaaw kooku moo nekk foofee fa peste ba amee kooku moo ki muñ ci toolu xare ñoo yem mu ne imaam Ahmad daal na koy solo tamit na ko noon imaam nu Xuzayma mu ne sanadam saalih la lil mutaabaat lu baax la ngir gi ko topp yeneen waaw kon lii lii mooy li ci dëgër léegi nag mu ne indi leen a mu ne wa qaala Tahawi mu ne al imaam at-Tahawi Abu Ja'far al-Hanafi rahmatullahi alayhi nee na istadalla istadalla man ajaaza al-xuruuj bin nahyi al-waarid an ad-duxuul ila ardi allati yaqa'u biha ki po ki man ajaazal xuruj ci permettre nit ki <laughs> fekk foo xam daa am mu nekkoon fa pare génn bin nahyil waari bi ci tere gi ñu tere an du an anit duxuuri ila ardi lati yaqaw fiha ñu ne bee comme que dañuy tere suuf si mu am kon kay ki fi nekk war naa mën a génn xaalu <laughs> ñu ne wa innama dëgg-dëgg li tax kon tere bi naha dañ koo te an zalika ci lool xasiyata an yaadi man daxala yi ndax dañuy bañ ki nga xam ne am yoo daa ñu daal di euh, euh, mu daal di wàll ki nga xam ne daf ko dugg looloo tax waaw mo waaye xam nga wax ji wax ju wax ju wax ju wax ju junóo gi comme que daal dañuy tere nit ku ne woon ci endroit territoire bi test bi dugg kon ña fa dugg mën nañoo génn <laughs> mu ne waxu wam mar buudu lii moom wax la joo xam ne ju ñu dàq la ju ñu mën a ju ñu rejeté la ju ñu dello la waaw li annahu law kaana nahyu li haadaa la jaaza li ahli al-mawdi' alladhi waqa'a fihi al-khuruj bu doon loolu la mais konoon te kon kon kon kon kon kay ñi nga xam ne ñoo fa ne mën nañoo génn waaye <laughs> waqat te dëgg-dëgg sabata sax na am na yu tere aydan ba léegi an daalika ci ñaar yëpp dugg bi dañoo koo tere boo fa newul woon waaye génn fa dañ koo tere fekk mu la kon fa urifa ñu xam ne annal maana alladhi li ajli man'u min al-qudum alayhi ghayra maana al-adwa du wàllu du du du wàllante kese waaw parce que waa ji ñoom ñii dañ ne wàllante bi la comme que loolu la yow fekk dalu la nga nekk ci suuf soo dawal génnal gaaw <laughs> mu ne loolu waaw mu ne wa wal walladhi al-imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah mu ne li feeñ wallahu alam yàlla nag moo ji ndax am naa xikmatan nahyi an al qudumi alayhi li alla yusiba man qadama alayhi li taq eh, diirillahi fa yaqul lawla anni qadimtu hadhihi al arda lama asabani wa la'allahu law qama fi al mawdi alladhi kana fihi al asaba fa umira an la yaqdama an la yaqdama alayhi hasman lil madda wa nuhiya min wa naha man waqa wa huwa biha an yakhruja min al ardi allati nazala biha li alla yaslim fa yaqul li alla yaslama fa yaqul masalan law aqamtu fi tilka al-ardi la asabani ma asaba ahluha wa la'allahu law kana aqama biha ma asabahu min dhalika shay al-imam at-Tahawi bi am solo loo xam ne boo xawoon dañ ko wax mais avant <laughs> lii muy wax moo gën a rama moo gën a tënk dajee dajale mu ne nag lii sagesse bi amaana ci tere giñ tere nit ku fekk foo xam ne territoire bu am wabaa épidémie peste mu fay dugg mooy ngir moom bu fa duggee affaire bi dal ko ci loo xam ne yàlla moo ko dogaloon ndax dara du fi dalaate lu lu neexoon yàlla lu nattoon bu ko defee mën a ay way ci waay na ñëwoon naa fii lay doon doonu waaw te amaana loolu wax même bu defoon fa affaire bi fekk ko fa dal ko borom bi dogaloon de am même bu duggul fii waaw nag ñu digal ko nag ne léegi bu fa dugg bu ko defee ñu ñu tëj buntu boobu man a yàq pas-pasam ci mu dugg ko dara dal ko mu naan mooy ko law law law yay yoneen saasam naan bul wax law parce que law day dugg day ubbi buntu saytaane mu dugg foofu waaw waaw al mu'minul qawi jullit bu dëgër bi force ngëm yàlla force corporelle ak lépp ci taxaw ci digalu yàlla ay sori tereem moo gën jullit bi nga xam dafa faible ci lool waaye ci ñoom ñëpp am nañu yiw waaw dëgmalal ci li nga xam ne moom Eh, xëral ci li nga bëgg te muy yiw waaw te bul yokkat te bu la dara dalee lu dul bul ne eh, law faaltu kaza lama kaana kaza wa kaza ay way il suffisait ma defoon lii du konoon te kon lii du ma dal du ma dal ndax fa inna law taftahu amala shaytaan ndax law ay way jële bàyyi ba dogalum yàlla am ñaan ay eh, bu ma defoon lii yonoon tegoon konoon tegoon mu ne loolu day ubbi li nga xam ne mooy liggéeyu shaytaane ci nit ki voilà lii mooy wax ni voilà kon loolu la bu ko defee nag ñu ne ko nag bu ko dugg ndax boo ma duggee mu dal la nga naan ay bu ma dawul woon lii ay boo ma dugg maana doo dal alors que manoon na moom bañ faa dugg sax loolu dal mu ne waaye ñu tere ki nga xam ne daa nekk ci biir wabaa bi am tu mu bañ a que bu ko mu nekk fa naan ah man de sama gaay sama colocataire ya ña ma bokkaloon kii ña ma bokkaloon koñ ñoom ñëpp tàgg nañ ma la ci ay way génnul woon moom jàpp na ne moom ci nguuram ci la ricc dee waaw te waxoon nañ gisoon nañ qul innal la alladhi tafiruna min fa innahu mulaqikum wax leen dee gi ngeen di daw moom da leen di dab moom loolu fàtte na ko jàpp ne nguuraay boppam la fii mu ne daa gën a muus gaa yi moo tax mbir yi dalu ko wal iyaazu billah wal iyaazu billah waaw alors que moom manoon na des foofu ñaata peste moo am ci ay gox ay coronavirus comme niñ fi waxoon ay ay ay wabaa ay épidémie nga gis ñoo xamante ni mais affaire bi masuleen a laal wax naa ñoo xamante ne dañuy dëkk benn kër seen seen ñëpp seen baay am na seen nday am na seeni doom am nañ seen ñëpp am nañ ñoom amul nga gis kër boo xam ne ñëpp am ba mu des diw affaire bi def na trois ans d'épidémie moom masula am mu ngi loolu dogalu ko la dogalu yàlla ñu tànn ñuy teg leen ko moom mu teggi ko ci seen biir waaw mooy ça veut pas dire que des naa fa rek damay dee waaw nekkul waa jiy dëgmal ci toolu xare boo gën a jege dee ki nga xamante ne mu ngi cëb lalam di naan njar non xamoo li ngay wax ay tox ay soxnaam tiim ko muy yaataa yumbee ki doomam di fo ak a police station kooku ki nekk ci xare bi ginu koo jege dee ah dee ci namm namm yàlla kese la ne waaw ku dara dalut deena ku dara dal deena ñaata yoon ñooy ay nit ñooy dem xare ba ñëw dara du leen dal comme Seydina Xaalid waxoon nañ ko radiyallahu anhu doona kon ah, <laughs> lii daal ah. lii la moo la Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu comme comme daa yàpp ne génn fa dara new fa mais moom da ko doon tënk benn affaire kene nag nit ki bu mu jàppee te loolu njortu boobu de façon bu ko waxul woon tamit la ñuy jàpp ci saxaaba yara daal kene képp koo xam ne kereb yoneen saasam bi agsiwul ci yow ba nga jàpp ne bo taawut ba mee fenn wala pes nit ki man na faa génn dañuy jàpp ne mais boo fay génn na nga am pas-pas bu baaxa bul jàpp ne sa génn jee tax nga mucc moo na imam na xajar mu ne imam at-Tahawi soroona na nga imam al-Bayhaqi ci sanad bu xasan jële ci Abu Musa inna hadha ta'un qad waqa'a faman arada an yatanazza'a anhu falyaf'al wahdharu ithnayni an yaqula qa'il kharaja kharij fa salam fa salima waaw wa jalasa jalis fa usib falaw kuntu kharajtu la salimtu kama salima fulan aw law kuntu jalastu usibtu kama usiba fulan <laughs> waaw waaw <laughs> mu ne Abu Musa radiyallahu anhu ne ah ta'un bi rot na nag dal na ku bëgg gaal mucc ci moytandiku ko na ko def waaye nag moytandiku leen ñaari mbir te nit ah diw génn na moo tax mu mucc diw nag dafay des génnuloon moo tax la ko dal mu faatu wala mu dal ko waaw ah wala mu naan ah bu ma génnoon doonoon da kon dinaa mucc ni diw muccee wala bu ma toogoon de ay bu ma fa toogoon doon na ma dal comme ni mu dalee diw non <laughs> waaw waaw waaw moo tax tere bi léegi léegi nag wax ci nga ne ma waaw léegi yow xaaral am na loo ma fi waxoon waa yoo xamante ne nii daa jëndoon biyem avant affaire bi di xew <laughs> léegi peste bi ñëw wala épidémie bi ñëw mais kooku noonu bu génnee moom day bokk ci ñuy daw wala déet ñu ne la loolu waxoon nañ la affaire yéene la de toute façon bu dee ci kaw li mu jëndoon loolu xam nga ne kooku la mu nekkul lu mu calculé woon nekkul loo xam ne dana woon eh, xaaral ma jënd parce am na peste bu nar a ñëw ci kanam xamu ci woon dara daa tombeek nag ba mu waree dem ca la peste bi commencé wala euh, li nga xam ne mooy épidémie ba bu boobaa am boroom xam-xam yu bari ne loolu bu kooku mu génnee dara newu ci parce que kooku daw ko yone saa sax dane firaaran ko bu nekkee ci dëkk ngeen nekk fa bu leen fa génn firaaran ne noonu ngir daw ko alors que kii daw ko kon kooku bokkul waaw waaw bokkul ak ki nga xam ne moom moom moo génn ngir fiddi ngir daw ki ñu waxoon seetal leen ma làmbal leen ma takkal doom yi pot bu dee ne moom rek wóolul boppam di seet ay ay ay ay ay ay vol ay avion yu disponible seetal leen ma vol bu am baax na même côté sax bu amee baax na ma génn dëkk xam nga ne kooku moom mooy kii moom lañ tere ndax moom day li ko dawloo li ko mooy kii bi la épidémie bi peste bi lay daw kooku leer na léegi <laughs> mu am beneen waay waaw koo xamante ne daa am aajo koo xam ne sax kii beneen waay la mooy ki ci tegu mooy ki ñu doon wax sànq moom bu njëkk la la la daal di woon programme woon affaire bi mu tombé lii kooku da lay leer ne bu dee ne boolewu ci indiraajul niya parce que loolu man naa man de mën na ne waa waa man di lee taxoon waaye alhamdulillah même bu ma amul woon loolu doon naa xool nu may dawe kooku moom tere bi day dugg ci moom même bu dee ne planifié woon na bu yàgg. mais bu dee dafa planifié woon ne non man damay génn parce que dama waroon a seeti sama mbokk yi te bon si bu ma ko deful te placé woon naa sama vacances instant bi kooku dañ naan ko bokkul parce que dawul mbir mi benn léegi <laughs> ah euh, mu daldi mu am beneen mu daldi am koo xam ne moom day génn daa kii après bu war a génn am lu mu doxi waaw loo xamante ne nii bi peste bi amee ci la ko benn aajo boo xam ne il faut mu dox ko wala épidémie bi am fa mu nekk waaw <laughs> mu jekki par exemple ñu ne ko am na yoo war a lijjanti dëkk sàngam te moom fii mu nekk daa am épidémie waaw waa kooku nag ah kooku nag fii fa la wax ji nekk am ñu ne noonu non même bu dee daa am soxla parce que kii kii soxla bi da fekk fii du loolu xam ne sax da programme avant non foop am na benn euh, soxnaam am na doom comme koo xam ne moodu moodu la te moom doomam yëpp da leen a mas fekke wala yu mel noonu buñ amee doom rek day jël avion dem sauf que bii nag daa fekk peste bi xam nga loolu du lu mu programmé woon waaw ah, parce que amaana sax bon yëgoon na ne soxna si euh, won na lool rek am na grossesse waaye xamul woon ne léegi la kii ñu ne wax ko ko fekk peste bi am waa léegi loolu nag fa la xëccoo bi ne am ñu ne non non non kii warul a génn ah. bu génnee def na lu xaram parce que moom ci la parce que fi mu nekk la génn am ñu ne non parce kii yéene bi yéene bi mu nekkul daw ko voilà <laughs> waaw waaw walla loolu la quoi loolu la quoi ñoom ñu ne moo tax loolu en li leer mooy ci nga xam moom daa génn ngir daw moom kooku moom daa leer nañ waaw daa leer nañ kantaa ñi nga xam nañ naan boo nañ xool waa est looloo ko génn ngir daw que loolu euh, lu war a mën a possible la wallahu taala alam waaw kon loolu daa nekk loo xamante ne nii lu xam-xam solo la allah léegi kon euh, euh, lii nii boo gisee day nekk loo xam ne <laughs> waaw lu am solo la mu ne zakar imaam al léegi nag muy tëj mu ne zakar al-ulama fi an-nahy an al-khuruj hukm euh, waaw waaw mu ne boroom xam-xam yi tudd nañ ci ngëneel goo xam ne mooy tere giñ tere ku nekk foo xam ne daa am pes mu fay génn ay sagesse bokk na ci min an at-ta'un an at-ta'un fi al-ghalib yakunu 'amman fi al-balad alladhi yaqa'u bihi fa idha waqa'a fa adh-dhahiru mudakhalatu sababihi ah liman biha fala yufidu al-firar li anna al-mafsadata idha ta'ayyanat hatta la yaqa'u al-infikaku anha kana al-firaru 'abatha fala yaliqu bil-'aqil <laughs> mu ne ah, bokk na ci saisi wax ñu ne parce que peste wala yooyu nga xam ne wopp yooyu di di daj di law di euh, comme épidémie yi moom bu ma see wàcc benn dëkk mooy de mu ta mu daj foofu yëpp waaw daanaka gis quartier bu mu dul laal wala kër gu mu dul laal day raar léegi nag bu dee rot na waaw mooy que ne duggante yu duggante nag gaa yi ak laamisoo <laughs> nag gaa waaw kon nag di fa nekk di daw di fa jóge ngir loolu ak jaaru yàqute la rek amul njariñ bokk parce que liy yàqu moom bu dee ne ak yàqoom dafa leer naññ que ne tas na di daw ngir kii ko genre polo quoi ngir rëcc ci waaw <laughs> loolu ko am xel day xam ne moom de toute façon loo xam ne ci air bi lañ koy noyyi ak yu mel noonu man feer bi fii yëpp kii polio woog yooyu gaay ci gaay seen sëqat yéeg lépp loolu dama jugee daw naan damay daw ngir làqu ngir loolu loolu naaru pola quoi waaw ça veut pas dire nga ko te day dal man nga am ay ay borom bi def ci yow loo xam ne dogalul ci dogalam bu jiitu que ne yow moom du la laal comme niñ ko fi waxe mu ne wa min ha bokk na ci am naasa ah xikma yi nekk ñu ne leen bu leen génn de bu amee fenn bu leen génn di fa daw mu ne ndax nit ñi am na naasa ndax nit ñi law tawaaradu alal xuruuji bu ren ne dañoo nekk ñoo xamante ne ñoom ñëpp dañoo dëppoo daal di génn day mujj nekk law la saara man ajaza an ki nga xam ne dafa lott mënula génn waaw ñi am moyen a dem waaw boroom alal yi jël seen billet ku nekk daw ñi jaar fii ñi dem seen kii de campagne yañ am seen résidence de campagne yañ am seen résidence secondaire yi génn Paris yi nga xamante ne nii affaire baa ngi fiy sévir léegi ñan ñoo fiy def ñi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw te amuñu fu ñu dem daw te loolu ñaa nga ne quoi mooy wuulee pauvre muuree ñun lee ñi am poy daw nañ nee nañu fees léegi seet li am <laughs> nga loolu dafa ñàng quoi <laughs> waaw waaw mu ne kooku bu ko defee daa'irul maslaha li faqdi man yata'ahhadu hayyan wa maytan bu boobaa da ngay neenal ki manula génn ay maslaham ñi ñi néew doole ta faible bu ñëpp demee ñi am doole ta man dem bàyyi leen bàyyi leen fi ñoom kan moo leen bi wéttali ci liñ nekk di leen jàppale di leen fexe utal ay solution di leen yóbbu ci hôpitaux yi wala di leen faj wala yu mel noonu kan moo koy def bu dee ñoom ñëpp nee nañ fees daw ñi ñi ñi ñi am doole te am kàttanu dem seen yoon bu ko defee mooy bi muy dund noonu waaye bu génnee àddina kan moo koy taxaw kenn walla iyaazu billaah ku feebar moo na taxawu ku feebar koo xam ne moom dafa hospitalisé ba alité wu ki mu bokkal chambre d'hôpital mu faatu moom moo koy toppatoo bu dee ne ñeneen ñi nga xam ne ñoom loolu dalu leen jël seenu matuwaay masque ak yëpp ak yi ñu war a kii yëpp def ko ñoon ñu ko deful ku koy def lii bokk na ci yi nga xamante ni service yi nga xam ne moo tax ñu ne leen des leen waaw akbar mu ne wa aydan falaw shuri'a al fa xaraja al la kaana fi dhalika kasru qulubi du'afa mooy li ñu wax sànq bu doon ne dañoo yoonal ne bu lool amee daw leen fiddi leen comme comme waay am boote doomam sa waay bu boobaa ñi am doole ñoom ñooy génn borom alal yi borom pouvoir ak borom kattan yi léegi nag way néew ju doole yeeg ñi seen loxo jotul seen gannaaw ñoom ñu des bu ko defee loolu dañuy gis vraiment ñii de foogoon nañ ne suñuy bokk la ñoo bokkule problème am ñépp dem bàyyi ñu fi mooy dee leen muutu ay wa dee leen walla iyaazu billaah après ñooñu gis ngir tafsir bii am ak damm gi ñuy damm ñooñu lool rek mën na leen a yokk seen feebar bi beneen feebar rejet bi nga xam ne moom la leen ñi am doole ci dëkk bi def bàyyi leen voilà muuree entre pauvres dee leen entre way ñàkk wal iyaazu billah waaw <laughs> mu ne waqad qaalu te loolu tax wax nañ ne inna xikmata alwaid inna xikmata alwaid fi lfiraari min alzahfi lima fihi min kasri qalbi man lam yafir wa idxaali ar-ru'bi alayhi bi xizlaanihi waaw mu ne moo tax boroom xam-xam yi ne li tax sax aay bi ñu doon wax saan suuratul anfaal di wax kuy daw toolu xare li tax ñu xaraamal ko tere ko mu nekk kabira mooy le fait que kooku bu dawee day damm xolu ki nga xam ne dawul ki nekk ci toolu xare bi jullit yéen ngeen nekk fi yéen ngeen daw bàyyi fa ngeen fa bàyyi lool am na benn kasur bu muy damm-damm bu muy xewal ci ñoom waaw ba pare xeetu gàcceel la quoi la Abdallah ibn Ubay defoon bañ gisee waa Quraysh Uhud gis ne gaa yi ngi fii mu dëpp ak un tiers armée bi Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Haram bàyyi dam naan yaa qawm bu leen gàcceel seenub yonent ak seeni bi ngeen lii am xare war a am ngeen dem Abdallah nubay naan ko seeka xare naru fay am quoi bu fi daal xare naroon a am sax ñu toog waaye lii daal xare waru fee am quoi wal iyaadu billah loolu lépp ay caaxaan la waaw loolu ba pare diggal ci seen xol ak genre tiitaange mooy ñun ñii nga xam ne lii lañ toloon gars yi wax ñi ci ñun alors que noon bi nit ñu ëppi woon kaay wàññi daw dem bàyyi ñu fi loolu mën naa indi loo xamante ne nii lu garaaw la ci xolu ñu le waaw Allahu akbar ah <laughs> waaw mu ngi noonee waaw en beneen biir ñu ne gaa nga xam ne day génn comme l'imam al-Ghazali di wax rahmatullah alayhi waaw fal xaariju min al balad alladhi yaqa'u la yaxlusu ghaliban mimma istuhkima bihi waaw mu ne ki nga xam ne mooy daw génn dëkk bi am peste wala épidémie mais manula mucc manula seel mucc bukk ci li ëpp ci li nga xam ne moom de toute façon da koo manul li nga xam ne jot na koo war a mën a dal mooy dogalub yàlla ci moom loolu dara ci manul tous tous day sonal boppam rek <laughs> waaw waaw léegi nag indi na tamit ci wàllu médecine <laughs> que ne foofu mooy air bi nga xamante ne Ah, tatakayyafu amzijatu ahlihi bil hawa tilkal buqa waaw nga xamante ne dañuy miin air boobu te tamit day développer seeni anticorps bu leen fa newee am na yoo xamante ne mooy virus bi day muter xas naa kii am na yoo xamante ne day virus bi day dem ba gaa yi comme rek ni ngay ute loo xam ne moom ngay dàq say kafaar di ci ray ay kafaar wala ay kaña wala yoo xam ne da nga leen ciy dàq mais gis nga am na yoo xamante ne dañuy dem ba miin ko loolu dootu leen jariñati tous da nga ko fii def affaire bi mën na leen a xaw nelaw nelawloo mais après dañuy yeewu dem seen yoon continuer seenu caay-caay seenu <laughs> wala seenu yàq waaw mooy affaire yi dañ koy miin mooy seen seen anti seen corps da koy kii ñi nga xam nekk foofu tamit bu yàggee mooy am na ñoo xam ne seen dañ seen day day kii quoi voilà bu ko defee loolu tamit ci côté médecine lu gaa yi xam la voilà mu ngi noonee ah bi gën a garaaw nag mooy eh, bu ma fa desoon dee woon naa ay bu ma génnul woon <laughs> cay bu ma génnul woon ba léegi bokk naa ci ñi ñuy dëjël <laughs> loolu moom eh, loolu lu garaaw la wallahu ta'ala kon nag ci kaw nii ah, ah, ci lañu jeexale xadiis bi yoo xam ne bu bari bari bari bari bari bari ay njariñ la waaw waaw waaye bokku da eh, eh, njiit bi muy génn mu ànd ak ñoo xam ne ay zone ay homme d'expérience ay kilifa yoo xamante ne dañuy am expérience mag moo tax Seydina Omar muy génn daa ànd ak al muhajirun al awwalun ci ñoom mbooloo waa ñëpp du désert bi dina yooyu falaw laa nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa la al qur'an wax ne dañuy désert mais nga ànd ak ñoo xam ne ay kilifa leen ci wàllu xam-xam ci domaine yi waaw ba bu problème xewee ngeen man koo waxtaani seen biir moo tax mu ne Ibn Abbas yónnil ma woowal ma muhajir ay ñële muhajirun al na yi ginnaaw gi mu tog ci wàllam saat ginnaaw ga mashaqatu Quraysh te ñoom ñëpp la àndaloon waaw moo tax bul jël benn clan benn kii bàyyi ñeneen ñi booy génn leen dem foo xamante ne surtout rawatina ñi ñëpp domaine yi yëpp ñi seen xam-xam màcc ci domaines yi yëpp man nga leen a soxla génn la ñoom ñëpp waaw en tout cas ñoo xam dañuy représenter ku nekk ci ñoom waaw bu ko defee boo demee yow bu dara xewee man ngeen koo waxtaane waaw waaw te nit ki nag ngeen xam ne lépp lu xew xadiis bi mooy lépp dogalu yàlla la te jullit bi day xam ne lépp dogalu yàlla la waaye nag yàlla moom moo ma digal may jël sabab yi mooy tandaku yi nga xam ne alkande dama ko ciy jële yi nga xam ne samay maslaxa mooy yu yëwénal may dikkal yooyee tey dumboo yi nga xam ne musiba dafa ko muy jële ak yu mel noonu insha allahu taala kon foog naa ñoxoon yëpp jeex na bii di ñëw ñu jël xadiisu seydina Usaamatu